alayhima rida rahman ya fi wasilati lmuna fi nazmi asma illahi alxusna ya nuuru muntaqimu alqadiru almuqtadiru almujibu ya allahu ya wadudu ya allahu quinze quinze seize yaa nuuru muntaqimu alqadiru muqtadiru almujibu ya allahu ya wadudu ya allahu yaa nuuru yow mi xam ne yow yaay leer an nuur dafa bokk ci tur yàlla yi subhaanahu wa ci as maanaam ismu zaat la maanaam turu jëmm la du tur buy tegtale melo walla jëf mais tur la buy tegtale jëmm maanaam son naissance en tant que tel subhaanahu wax sama borom subhaanahu wa ta'ala ne allahu nuuru samawati wal yàlla moom mooy nuur mooy leer asamaan ak suuf maanaam bi maanaam moom moo leen amal moo leen génne ci ñàkk am indi leen ci am euh, leer boo koy définir mooy lépp loo xamante ne maanaam amaan na boobu mooy définition bi gën a matale mooy lépp loo xamante ne su tegoo ci mbir mu ne wala su appliqué woo ci benn mbir bu ne daf koy wuññi maanaam day day feeñal loo xamante ne bu ci tegul woon du feeñ moo tax buñ nee leer ci boppam day aju ci li ñuy wax lu mu doon sujet bu ne buñ nee làmp bi taal nañ ko mu am leer la kon leer la mu fe mu leeral maanaam mooy comme fii dafa lëndëmoon bi ñu indee leer gi ci la mën a gis yi nga xamante ne bi fi leer gi nekkagul woon mënuñu ko woon gis du dëgg bu ma nee est-ce que li ma la wax leer na est-ce que li ma la wax leer na ndax leer boobu ñëw wàcc ci xol ci ci mbir mi ba tax mbir mi feeñ mooy explication maanaam mooy sens yi nga xamante ne ñoo fi nekkoon dañ fee nekkoon sens yi existe nañ mais sens bi amagul woon expression yoo xamante ne dina ñëw pour dévoiler ko pour génne ko pour ñu mën a maanaam mu mën a accessible ci compréhension wu nit ki nit ki noonu Euh, lëndëm ak leer yooyu dañuy évoluer ci biir lool dañuy évoluer aussi ci biir am am ak ñàkk am sa borom subhaanahu wa mooy leer yu asamaan yeeg suuf si ndax moom mooy ki nga xamante ne moom moo génnee li nga xamante ne moom mooy univers bi moo ko génne ci ñàkk am indi ko ci am mais existé woon na mais ci xam-xamu yàlla ci xam-xamu yàlla foofu la existé woon mais existé wul woon ci biti dans la réalité ndax yàlla comme niñ ko gise woon ci biñ nekkee ci alimu wala awantu avant amul dara loo xamante ne ñàkk na koo xam xam na lii am ak li amul ak ba ci li amul bu waroon a am nan lay amee euh, bal sa portable bi léegi kon moom xam na mbir mi ni muy demee xam na kon mais mbindee fi amuñu waaye namm-nammam aju na ci ak xam-xamam aju nañ ci mu war a am amal gim leen amal loolu nuur la moo tax mooy allahu nuuru samawati wal ard niki noonu alquran sama borom subhanahu wa ta'ala da ko tuddee nuur mu nekk nuurun wa shifaa'un lima fi sudur mu nekk leer ba pare nekk loo xam ne day saafaraal li nga xam ne moo nekk ci dënd yi te mooy xol yi ndax buñ nee diw xolam dafa am leer walla waxam dafa am leer wala moom ci boppam dafa ànd ak leer dafa fekk ne loolu dafa am ay euh, maanaam euh, dafa am mbóotu borom bi subhaanahu wa ta'ala borom bi subhaanahu wa ta'ala bu mu def ci moom ci xol bi bu mu ci wàcc loolu moo waral xol bi mën a fees de mën a fees leer wala mu mën koo am loolu moom moo tax tey alquran expression yi ngi ci baat yi nga ci gis yëpp existé woon nañ ci arab alquran baat yi ngi ci gis yëpp existé woon nañ ci arab ànd ak ne moom ci jëmmi boppam dafa am lu ci yàlla def loolu leer la ba tax ba buñ ko jàngee nit ki day yëg ci xolam benn féex ak euh, benn euh, sensation spirituelle boo xamante ne amu du am ci yeneen baat yi ah, kon leer niki noonu euh, làmp yi maanaam jant bi dañ koy wax leer ak weer wi parce que dañuy leeral suuf si kon ci gàttal leer tamit nuur wut am na lu ko wutaleeg ad-diyaa ad-diyaa mooy ak leer ak nuur dañ koy wax leer waaye ad-diyaa leer la buy ànd ak tàngoor an nuur leer la goo xamante ne àndul ak tàngoor moo tax euh, wa euh, euh, nu mu tuddati huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuuran sa borom subhanahu moom mooy ki nga xamante ne moo def jant bi mu nekk diya'an maanaam leer gu ànd ak tàngoor wal qamara weer wi mu def ko nuuran maanaam da ngay gis leer bu sedd waxoon nañ ne loolu bokk na ci xekma yi nekk ci le fait àndul ak benn tàngoor mu ànd ak seddaay maanaam mu ànd ak nuggaay leer jant weer wi yenent bi sallallahu alayhi ñu tuddee ko an nuur waaye yenent bi sallallahu alayhi wasallam tamit ñu tuddee ko al te duñ ko te waxuñu ko shams dëgg la dañuy wax as shams pour wax ne ne maanaam bu ñëwee diw jant njolloor la maanaam mooy day leeral ku tiim ah, naka la loo bañ bañ mu tiim la leeral la nee nga sëñ Babacar ah, xam nga dañ koy wax jant mais yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci tur yi nga xam ne moom la amee mooy leer mooy mooy al badru weer wi moom mooy al badrul munir yenent bi sallallahu alayhi wasallam mooy leer gi leera maanaam weer wi nga xamante ne dafa mat sëkk tey leera laata moo tax taaha taaha 14 la taaha taaha 9 ha 5 muy 14 mooy bu weer wi nekk ci 14e jour Euh, leer gi nga xamante ne euh, kon moo tax xoolal naafiq yi sama borom dane subhaanahu wa ta'ala kallazi istawqada naaran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba allahu bi nuurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun naafiq yi mu ne li leen di dal bu ñu déggee ay waaraate wala alquran wala yooyu mu ne kallazi dañuy mel ni ki kem ki nga xam ne istawqada dafa wut dafa wàllu naaran aw tàkk-tàkk ki nga xam ne dafa dem wut flambeau wala mu def ay xal dem wuti ci tàkk-tàkk ba commencé taal yoon bi maanaam kon leeru alquran ñëw na ci moom leeru waxu yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw na ci moom mais moom du ci jariñoo parce que day tàng ci moom moo tax foo dégg buñ fu mu déggee alquran ak yu demee noonu danaan gaa yi dañoo tàng léegi moom day tàng ci moom moo tax istawqada naaran tàkk-tàkk tàkk-tàkk dafay tàng ndax day ànd ak leer ak tàngoor sàkk sàkk noonu la mel day ànd ak leer ak la ak tàngoor waaye fa lamma abaa bi nga xam ne leeral na déglu baatu abaa la jëfandikoo waxul baatu anaara anaara mooy jóge ci nuur abaa moo jóge ci diyaa ubbi tekki leer gu ànd ak tàngoor kon ba mu tàng ba mu leeralee maanaam mais leer gu ànd ak tàngoor maa xaw la xoo li wër <laughs> gis moom ci boppam gis na ni waaw affaire yi voilà de wo gars yi wax nañ dëgg mais affaire bi dafa tàng waaw ah, loolu la ñuy wax falamma adaa ma hawlahu yàlla ne zahaba bi nuurihi yàlla nag yóbbu leer gi tàkk-tàkk bi bu fekkente ne leer gi dañ na lan moo fay des tàngoor gi wa tarakahum mubaylun fii zulumatin ci lëndëm ànd ak tàngoor bi ci nekk laa yubsiruuna duñu gis naafeqi noonu lañ ma duñ mën a gis dëgg ah, léegi boo xoolee euh, kon leer lumière dafa am ay euh, euh, physiciens yi buñ koy wax dañuy wax ay ay ay ensemble de photons yoo xamante ne dañuy voilà ñoom ñooy créer wu ba tax ñu illuminer benn benn place wala benn lieu wala boog bon en tout cas un processus wala processus électrique bu indi ci benn système mu indi leer gi ñuy wax ñun maanaam lumière gi kon bu ñu waxee leer maanaam lu tax ñu guddal yàggal ci ci ci ci sens bii ñuy wax yépp mooy dañoo bëgg a wax ne la leer obligé wul mu nekk lu physique maanaam leer gi ñuy wax ne nit ki buñ ne bu ma nee la est-ce que li ma la wax leer na loolu physique pour pourtant leer a ngi ci bu ma nee la boo jàngee alxuraan nga yëg ci sa xol leer physique pour pourtant leer la yenent bi sallallahu alayhi bi mu nee as-salaatu nuurun was-sabru diyaa'un julli leer la nuur wa sabru muñ nag mu ne muñ biyaa un leer la gu ànd ak tàngoor gis nga biyaa ku ne xam na muñ ni mu mel ah da leer la dëgg la leer mais dafa ànd ak tàngoor julli leer rek la bu amul ak loolu moo tax fi nga ci gën a jege sa borom mooy boo sujjóotee aqrabu ma yakunu abdu baynahu wa bayna ah, aqrabu ma yakunu abdu min rabbihi wa sajid nit ki fi muy gën a jege boromam mooy fekk bi muy sujjóot kon maanaam liñ jublu ci yëpp mooy pour wax la ne la leer obligé wul muy nekk un phénomène physique loolu buñ ko comprendre dañuy xam ne sans borom subhanahu wa ta'ala buñ nee leer la buñ nee leer mooy an-nur da ngaa war a dindi sens bi nga xamante ne mooy sens physique bi parce que sama borom subhaanahu wa taala amul loolu sama borom amul loolu kon bu ñu waxee ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam sama borom subhaanahu bi mu namee bind mbindeef yi wa innahu iz arada allahu nashatana abana min nuurihi nuuran nabil alamin bi sama borom subhaanahu wa ta'ala nam ne bind mbindeef fi dafa bind ci leeram leeru yenente bi sallallahu alayhi wasallam tekkiwul comme niñ koy maanaam loolu maanaam euh, wax la joo xamante ne ñàkk a xam yi minimum ci ah tawxiid ak aqida maanaam wéetal borom bi subhaanahu wa ta'ala ak pas-pas bu wéet ñàkk a xam le minimum mooy tax ngay comprendre ne day tibb leer léegi léeg sax ngay gis ñuy joxe exemple ne masalan est-ce que sondeel tey buñ ko taalee nga taal ci yeneen yi dana wàññi dara et cetera maanaam mel ni sama borom subhaanahu dafa am lu ñuy tuddee leer mu tibb ci moom mu nekk yeneen bi saa sam du loolu le fait mu amal ko ci à partir du néant maanaam mu amal ko fekk existé woon dara existé woon mu génnee ko ci création bi mu am et loolu moom la ñuy tuddee dafa génnee ci leeram leeru yenente bi sallallahu alayhi comme ni nga xam ne noonu la nekke parce que bu ñu ne allahu nuru samawati wal ard yàlla mooy leeru asamaan sa suuf si est-ce que day tekki ne yàlla ci boppam moo nekk ab physique boo xamante ne asamaan si suuf si yëpp lépp lu fi leer mooma du loolu li muy tekki mooy moo leen génne ci am génne leen ci lënd lëndëmu ñàkk am indi leen ci leeru am beneen mbir bi nga xamante ne mat naa bàyyi xel mooy leer sama borom subhaanahu wa taala bi mu koy bind daf koo bind ginnaaw lëndëm moo tax muy tout le temps wa ja'ala zulumaati wan nuur lëndëm bi leer islam ci boppam sama borom subhaanahu wa daf koo tuddee lan leer kéeféer ak xeetu kéeféer yi li ñuy bari bari façon yi li ñuy bari mu tiddee leen lëndëm mu ne allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nuri ila adh-dhulumat yàlla mooy ñi mé mooy ki méngoo mooy allié mooy partenaire mooy collaborateur nekk kilifa yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ko gëm ñi nga xam ne dañoo gëm ndax daf leen di jële ci lëndëm yi mu pluriel lëndëm lëmb yi ila an-nur yóbbu leen ci leer gi muy benn ndax genn leer rek moo am mooy ak mooy ak sunna mu ne amma yéefér yi walladina kafaru mu ne awliyaahum ñay seen parandoo di seeni kilifa di seeni partenaire di seeni collaborateur mooy ak taaxuut mooy lépp loo xamante ne dalay lay tax a beew jële la ci di la yóbbu ci lu bon ñooñu rek yuxrijunahum dañ leen di génnee minan nuuri ci leer gi ila zulumaat yóbbu leen ci lëndëm yi alquran ba alquran jeex nag saa yu tuddee leer da koy singulariser saa yu tuddee lëndëm da koy mettre au pluriel ndax benn leer moo exister waaye lëndëm yi dañoo bari loolu moom moo tax sànq looloo tax euh, euh, mucc jafe lu tax mucc jafe mooy ne benn kese la amul ñaar amul ñett benn rek la benn voie moo baax bis boo lajjee voix bi mooy lajj nga complètement amul dara amul leneen waaw <laughs> autour de ay des millions de réponses question bi ñu la posé benn réponse moo ci juste amul tatone waat amul tante waat benn rek la boo ko lajjee rek la nga yàlla nañu yàlla sàmm euh, kon sans borom subhanahu wa kon leer gi ñuy wax nañ ko comprendre du phénomène physique sama borom subhaanahu wa taala du maanaam leer la mais du leer en tant que liñ naan maanaam li ñuy wax maanaam mooy benn nuage blanche bu am a de voilà ay photon kii nu tati muy leeralaat du loolu ndax sama borom subhaanahu wa taala amul lan amul jëmm amul jëmm parce que moom moo créé jëmm yi subhaanahu wa taala laysa kamislihi shay'un loolu dinañ ci insha allah moom dara melul ni moom muntaqimu moom sama borom subhaanahu wa taala mais mais mais sama borom mooy leer ànd ak ne daganal na keneen ak leneen nekk leer yenent bi sallallahu alayhi leer la sa gis ngeen ko fàttali ngeen biñ ci tollee ay nuurun minan nuuri nuurun mubiin ata et cetera alquran leer la islam leer la yaa nuuru kon muntaqimu muntaqim mooy kii duumawaate mais muntaqim fu ñu ko waxee intiqaam mooy nit ki day def dara ñu fayu ci kawam sa borom subhaanahu wa ta'aala mooy al muntaqim mooy kii mbugalaate di tegaate mbugal te ci ak ah, ah. ban nga yor waaw <laughs> ah léegi non bi Alaaji Fàllu yor la yaakaar na walla ah, muntaqim mooy kon ki nga xam ne day duma waate sama borom subhanahu wa ta'ala nee na inna minal mujrimina muntaqimun ñun de ñi nga xamante ne ñoom ñooy mujrimuna yi maanaam way jombu ñaa jàmm mooy ñi nga xamante ne dañoo bari ay criminel lañ loolu mooy <laughs> mujrim maanaam criminel nag tekkiwul dafa reye parce que crime moom du rey kese mooy crime hmm? jur ma jur ma mooy bàkkaar boo xamante ne day waral punition ndax souvent nag dañ koy wax ci loo xamante ne dafa nekk nii mën a taxaw ñu mën koo gis conséquence bi nekk fii wala jarima voilà jarima nit la ah voilà voilà rayo defoo da voilà mi ngi noonu l'apartheid est un crime contre l'humanité par exemple maanaam kon crime du rek dafa rayee mais l'islam lépp lu la yàlla tere nga nekk ca yaa ngi def crime parce que yàlla ci boppam moo la tere mbir bi nga bañ ci li nga nekk loolu crime la parce que da yàq en fait yàlla ndax 100 pour cent dafa am nu mu organiser suuf si ak asamaan si képp koo xamante ne ay loi la ko tërale ni mu amee ay loi naturelle noonu la loi yi mu tëral ne dee leen doxale ni bàyyi leen di loi yooyu noonu lañ amee seen importance aussi ci ñu war leen respecter parce que suñ ko deful yàqute mooy am ci kaw suuf si moo tax mu tuddee lan moo tax ku ku ku def lu dul lool rek loolu mu ne fasad ak yàqute ngay indi zahara fasad fil barri wal kasabat aydin nas donc xam nga nit kon jarima maanaam mooy bàkkaar boo xamante ne maanaam bàkkaar la mooy crime mooy moo tax ñi ko ñi ko mel noonu wolof yi waaye jomb ñaa jaamu la leen tudde waaye jomb ñaa jaamu ñi nga xamante ne taxaw nañ ne déedéet du ñu jaamu borom bi nañ ko war a def ah, kon <laughs> sama borom subhanahu wa ta'ala nee na danaa leen duma maanaam ven maanaam euh, mooy vengeur xam nga lu ñu am voilà cest à damay fayu ci seen kaw dinaa leen mbugal fayu ci seen kaw moo sa borom subhanahu wa ta'ala day mel noonu surtout nag yawmal qiyaamati day mer mer boo xamante ne gaa day day day day tax euh, imam al bi mu naan ko mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam walan yadiqa jahuka bi idal karimu taxallaa bismi muntaqimi am na tamit beneen njàngi mooy idal karimu tajalla bismi muntaqimi sa daraja gu kawe gi du xat ci man yow yeneen ci bi sallallahu alayhi sa daraja kawe na kawe waaye goo xamante ne vraiment xaj naa ci vraiment yowmal qiyaamati kañ bis bi nga xamante ne is jamono ji nga xam ne alkarimu ku tedd ki sama borom subhanahu wa dafa tedd nga xam ne dafa baaxoo ak tedd du dëgg dafa am noblesse noble la ba pare dafa yéwén ak tabe waaye jour boobu te xallaa day meloo wala te jàllaa day manifesté woo bis mi muntaqim yi ci turam boobu nga xam ne mooy al muntaqim bu boobaa nag yow yeneen bi sallallahu alayhi wasallam vraiment xaj naa ci sa ginnaaw sa daraja ju kawe ji nag xaj naa ci bu defee nga bu baax yàlla nañ ko yàlla defal alqadiru sama borom subhanahu wa mooy ki am kàttan innahu ala kulli shay'in qadir moom mooy ki am kàttan ci def lépp donc moom mooy ki nga xam dafa am al qudrat mooy ak kàttan a ah, a ah, capable na amul loo xam te ne dañ naan amu ci daf ci am incompétence amul lépp lu muy def daf koo man ci ni mu ko mën a defee exactement moom mooy euh, puissant mooy puissant muqtadiru moom mooy ki nga xamante ne ba mu manee lépp al muqtadir mooy ki nga xamante ne mooy nattale maanaam mooy def lenn lu ci nekk mu teg ko nam ko war a tege mu teg ko fa mu ko war a tege ba pare daf ko programmer maanaam sama borom subhaanahu wa ta'aala bu ñu ne kullu yawmin huwa fi sha'n bis bu nekk mi ngi ci ay mbir ay mbir la yoo xamante ne moom ci boppam ci xam-xamam ak man-manam ak kàttanam ak namm-namam daf leen a nattale woon de façon lii mooy xew ci dogalam moo tax moo tëral dogal yi Euh, inna kulla shay'in xalaqnaahu bi qadar ñun lépp dañ koo bind ci dogal wa ma amruna illa wahidatun ka lamhin bil basar suñu mbir yépp nag nekkul lu dul comme lenn rek ka lamhin bil basar mel ni xef ak xippi euh, moo tax mu ne innal nako innal muttaqina mu innal na fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir ñi nga xam ne ragal nañu yàlla ba gëm ne dogalu yàlla yàlla lépp lu mu def lépp lu xew ci kaw suuf daf koo neex parce que possibilité yi lenn rek la mooy lii xew neex na yàlla wala neexu lii xew soit euh, dafa am keneen ku ci am possibilité dugal ci loxoom de telle sorte que que yàlla bëgg loolu wala mu bañ ko bëgg loolooy am wala rek ne lépp moom moo ko contrôler lu ko neex lay def ñaari possibilité ñett ñii rek am amul yeneen amul ñetteelu possibilité est-ce que yàlla rek moo fi nekk di def wala am na keneen ku mën a indi moom maanaam euh, euh, euh, di di teg birig bi ci office ci ci édifice bi adduna bi est-ce que am loolu am na parce que tey xam nga li nga xam ne moom lañ xam mooy benn mbir mu ne mbir kenn mënu koo def maanaam benn mbir mënu loolu règle la bu am solo ci ci xel parce que en fait il faut que euh, ngay mesurer maanaam mbir raisonnement dafa am dañ koy xam maanaam dañuy ni ñuy raisonner maanaam mbir mu ne munu bu mu ko defee benn yoon keneen mënul def même chose bi même affaire bi kenn mënu ko maanaam tey course gi per bi xëcc bi ma ko xëcc nii instant bi nii bu dee man xëcc naa ko complètement c'est fini jeex na keneen mënu ko xëccaat maanaam keneen mënu ko xëccaat ci instant maanaam xëcc bii ma def bii moom bii exactement boobu man a jeex na man la ko yàlla <laughs> dogal ci man du dëgg waaw ah, guux guuxu ndox mi walla ko kaa bii hmm? bu ma ko guuxee keneen munu ko bokk ak man defandoo ko maanaam munuma koo bokk ak keneen su amee kayit benn flamme taal ko beneen flamme du ko taal maanaam du maanaam munuñu ko taalandoo il faut que bu ko benn bi mënee taal complètement benn rek ko def ñoom ñaar mënatuñ ko munuñu ko defandoo baaxul parce que loolu il faut buñ ko comprendre il faut ñu comprendre affaire boobu buñ ko comprendre dañuy xam ne amul lenn lu fi am lu dul ne yàlla moo koy def parce que c'est benn jëf c'est c'est comme jëf kese la la ñaar mënul defandoo lan ngay xalaat ci créer lan ngay xalaat ci xewal mbir lan ngay xalaat ci dogal affaire yi mënul nekk benn kenn moo fi nekk di dogal lu ko neex rek mooy am leneen leneen lu ko neexul du am subhaanahu wa taala yenent bi sallallahu alayhi wasallam nee na inna allaha xalaqa al maqadira xamsiina alfa sana qabla an xalaqa as-samawati wal ard qabla an yaxluqa as-samawati wal ard mii ci mojam bu imam at-Tabarani rahimahullah xadis yenent bi sallallahu alayhi ne yàlla dafa dogal dogal yépp yi xew ba yo- avant ba yowmal qiyaamati cinquante mille avant muy bind asamaan ak suuf si lépp luy xew dogal na koo pare moo tax gëm ne sama borom subhaanahu wa mooy dogal mbir yi te moo koy xewal loolu dafa bokk ci ponk yu mag yi nga xamante ne ñoom ñooy ponk ngëm yàlla jërëjëf kon sama borom kon Cheikh Hadj Malick radiyallahu anhu mu ne al mujibu mooy kii nangu sama borom subhaanahu wa ta'ala mooy al mooy kii nangu nangu nag ñaar la dafa am maanaam parce que sama borom subhaanahu iza sa'alaka ibadi anni fa inni quribun ujibu da'wata da'i iza da'ani suma sama jaam su leen sama jaam yi laaj su la sama jaam yi laajoo sa'alaka ibaadi anni fa inni qarib man damaa jegeñ waxu ko sax ne ko waxal ne man damaa jegeñ ujibu ndax danaa wuyu daawata daa ay wootek aji woote ci isa daani suma woowee ci kaw loolu nit ñi ñaari façon lañ nit lañ dafa am ñoo xamante ne dañuy woo yàlla di ko ñaan waaye la leen yitteel mooy lanuy ñaan <laughs> lu dëgg loolu mooy awaam yi sans masque gi ñun ñëpp lañ mooy bu ñuy ñaan yàlla di ko tàllal li ñuy ñaan moom lañ bëgg kese leneen yitteelu leen de telle sorte que bu ñu amoon liñ bëgg yëpp du ñu ñaanati <laughs> waaw bu ñu amoon liñ bëgg yëpp bañ li ñuy ragal yëpp amul doon ñaanati am ñoo xamante ne kii ñuy ñaan lañu soxla muy yàlla ñoom yàlla lañu ñaan mais ñaan gi ñu koy ñaan c'est parce que dañoo xam ne ñaan gi ci jëmmi boppam moom jaamu yàlla la ad-du'a muxul ibada mooy yuqu jaamu yàlla mooy maanaam moelle épinière jaamu yàlla ci beneen xadis yenn soo xam ne ad-du'a huwal ibada ñaan ci boppam mooy jaamu yàlla ndax lépp toroxlu la jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala ñaan ko kon mais sama borom subhaanahu wa ta'ala bu gisee xolu nit gis ne day ñaan te moom ki ñuy ñaan moo ko yitteel du li ñuy ñaan daf koy def mu nekk nit koo xamante ne day am li ñuy wax ijaaba mooy ak nangu lu mu ñaan rek yàlla def ko ba nga xamante ne ku bëgg mbir sax ci moom ngay def <laughs> ñaanal ma ci nangam waaye lu mu ñaan rek yàlla da koy def parce que moom moo tax yàlla daf koy wuyu moo tax yàlla kii ñaan te jaam bi te yàlla nekk objectif bi iza sa'alaka ibadi anni su la sama jaam yi laajee man maay kan gis nga samay mbir kon mooy ñooñu lan moo leen yitteel yàlla paak li ñuy ñaan mais yàlla fa inni qarib man ko jege daal ujibu daawata daay danaa woo eh, ñaan ak moo tax euh, ñaan ci jëm boppam jaamu yàlla la moo tax zikar yi yépp tamit voilà ay xeetu ñaan la ndax boo yittewoo ci di tudd borom subhaanahu wa taala tax sax ba ñaanoo ko sama borom subhaanahu wa taala da eh, sa soxla yëpp dala ko dala ci taxawal yal nañu yàlla defal loolu ba ñu am ijaaba ijaaba nag boo déggoo na diw daa am lijaaba hmm? boo déggee ñu ne diw dafa am lijaaba maanaam dafa am maanaam ijaabat ah al ijaabatu la mooy ak nangu ñaan moom daal lu mu ñaan mu nangu dafa fekk ne aussi ñaan dafa am ay sart yoo xamante ne nit ki su ko remplir souvent sans borom subhanahu wa ta'ala nangu ay ñaanam mooy li muy dundee tàggat li muy dundee dagan yenent bi sallallahu alayhi wasallam déggoo lu mu wax rubba ashghasa akhbar na wala rey ne law ah non non law aqsama ala allah la abarra déedéet du boobu mooy bi mu naan boroom tukki bi ci safare yarfa'u yadayhi faqulu allahumma allahumma wa malbasahu xaraamun wa makalahu xaraamun fa anna yustajabu li dhalika bari waan na fekk mu ne inna allaha amaral mu'min amaral mu'minina bima amara bihi al mursalina yàlla dafa digal jul wuñ way gëm ñi li mu digal yenent yi alayhi salaam ndax yenent yi daf leen yaa ayyuha yaa ayyuha rusulu kulu min tayyibati ma naa razaqnakum wa'malu salihan yi julli ñu mu ne yaa ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi yéen ñi nga xamante ne yéen yeneen ci yàlla sallallahu alayhi daf ni leen le euh, lekk leen ci li teey te dagan yi ma leen wërsëgal te ngeen jëf-jëf ju sell la jullit ñi mu ne leen yéen ñi nga xam ne gëm ngeen te dëggu lekk leen ci li teey te dagan yi nga xam ne moom laa leen wërsëgal te ngeen gërëm yàlla maanaam ngeen jëf def ju baax benn la mu ne maanaam kon mooy loolu condition la mu ne nag ak a bari yeneen bi sallallahu teg ci ne ak a bari koo xamante ne day pënd sonn taq nekk ci tukki sonn xam nga yooyu ay jamono la yoo xam ne nit ki day ak ñaanam da ciy gaaw a nangu parce que foofu dafa am beneen affaire bu mu junj dinaa ci ñëw léegi insha allah mu ne waaye danga koy gis ndeysaan li mu sol maanaam euh, danga koy gis mu mu mu yëkkati loxoom naan yàlla allahumma allahumma di woo yàlla di ñaan mu ne waaye wa makuluhu xaram li muy lekk dafa xaram wa malbasahu xaram li muy sol dafa xaram fa anna yustajabu li zalika kooku nan lañ koy nangule kooku nan lañ koy nangule ñaanam condition yi tax ñu nangu ñaan yëpp dajale na leen sonn na parce que nit ki bu fekkente ne dafa sonn nekk ci difficulté tout saa xolam day dellu ci yàlla parce que ñaan secret bi yëpp foofu la ne en réalité ñaan ginnaaw lii ma leen wax ci utiliser fexe ba say lekk say naan sa dëkkuwaay lépp dagan secret bi gën a mag ci ñaan foofu la ne mooy sa xol jamono ji ngay ñaan nga nekk koo xam ne danga torox lu jëm ci borom bi subhaanahu wa ta'ala amman yujibul mutarra idha da'ahu wa yakshifu su'a xanaa du yàlla mooy ki nga xamante ne moom mooy wuyu ki loro ci ñaan su ko ñaanee ki loro moo tax ngay gis yéeféer sax di dem bay lap ci géej gi woo yàlla yàlla wuyu ko parce que jamono jooju xolam aj na ko ci yàlla aju ko ci keneen yaakaarul leneen nii keneen yàlla rek nit fu mu tollee ci sur situation boobu yàlla wuyu ko fu mu tollee ci situation boobu fu mu tollee situation boo xam ne amul keneen wala leneen lu mu yaakaar lu dul xanaa yàlla woo ko yàlla wuyu kon xolam maanaam le fait que nit ki xol bi di dellu ci yàlla secret ñaan yëpp foofu la ne mooy jamono ji ngay ñaan nga teewlu nan ngay ñaane loo xam ne yow bi ngay ñaan sa xel a ngi ciy marché ba yaa ngi ñaan mais sa xol mi ngi ci marché bi nañ def Fatiha waaye farax ak naa si gars yi di doo ñaan yaa ngi naan bismillahir rahmanir rahim mais yow moment bi nga koy tari sa xel ma nga del cours après mu jugee fa dem par Dieu <laughs> jugee fa dem feneen yaa ngi mais nan nga bëggee ñaan boobu nangu au moment où ñaan lien la bu war a dox sa diggante yow ak sa borom subhaanahu wa ta'ala secret ñaan foofu la ne mooy jamono ji ngay ñaan nga fexe ba teewlu toroxlu ci sa borom subhaanahu wa wan ko ne ko dama laa soxla te yow xam naa ne yow yaay nangu ñaan nga toroxlu boobu gis nga instant boobu foofu la secret ñaan ne nit ki noonu sama borom nit ñi mooy mu jibu mooy nangul nit ñi buñ jëfee suñ jëfee jëf yu baax mu nangul leen di nangu di fay lu rëy ànd ak jëf ju tuuti subhaanahu wa ta'ala yàllaaw yow yàlla yaa waduudu yow mi nga xamante ne dangaa sopp jaam waaw danga leen a sopp ndeysaan hmm? na Amadou ñangay rek waaw ñang ñang en fait waduudu waduudu wadda xalqahu bil mustafa sallallahu alayhi wasallam waduudu mooy ki nga xam ne dafa sopp jaam yi wadda al wudd mooy al mawaddatu foofu la maanaam mooy attachement affinité sama borom subhanahu wa ta'ala loolu la am ak jaam yi dafa am affinité ak ñoom daf leen a sopp particulièrement ndax su leen soppul woon du leen bind moo tax sama borom subhaanahu wa ci sens boobu ñépp la sopp mais sopp cofeel googu rek loolu rek sofewul ki ñépp du dëgg ni ki noonu jaam yi ñépp tamit dañoo sopp yàlla subhaanahu wa yàlla en tant que tel doog di maanaam kenn bañu ko mais sopp gi ñu koy sopp tamit mën naa bañ am njariñ parce que sopp gi dafa am ay nuñ maanaam nu mu war a mel dafa am ci lu mu war luñ ko war a orienté ba pare dangaa war a nekk koo xam tamit yàllaa lay gënal lépp googu cofeel mooy jariña euh, saa borom nag subhaanahu wa kon dafa sopp mbindeef yépp ci sens boobu loolu moom moo tax nit dëgg dëgg dëgg dëgg bu bu demee ba sore ci diggante ak boromam subhaanahu wa ta'ala lépp lu mu gis day gis ne lii day sans borom subhaanahu wa ta'ala allahu akbar daf koo sopp moo tax mu amal ko amul lu tuuti ci kaw suuf ak asamaan si amul lu tuuti bu amee lu tuuti ci say bët yow la tuuti waaye ci kanamu yàlla lu màgg la looloo tax sax boroom bind ko ci kaw loolu moo tax nit koo xamante ne xam na boroomam subhaanahu wa ta'aala digganteem ak boroomam sore na léppay màgg ci moom moom moo tax du xeebaate xeebaate du am ci moom ak doye dal déedéet parce que léppay màgg ci moom ndax yàlla daf koo amal te bi mu ko amalee dafa màgg fi moom moo tax subhaanahu wa te da ko sopp yaa awwalul aaxirul kariimu zaahiru yaa raqiibu baatinu yaa xasiibu yallaahu yaa awwalu yow yaay njaal benn gi maanaam sama borom subhaanahu wa moom moo njëkk waxoon nañu ne ci ginnaaw gi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam la njëkk amal lépp loolu ñëwoon nañ ci biñ ci tollee ci njaal beenu xasida sama borom subhaanahu moom mooy al awwalu mooy ki nga xam ne moom mooy ki jiitu lépp al awwalu axiru zahiru batin moo tax yaa awwalul axirul karimu zahiru yaa raqibu batinu yaa xasibu yàlla maanaam dugal bi mu dugalantee karimu ci biir ak raqibu ci biir loolu amaan na way loru way bi moo tax maanaam way wi la maanaam le fait que mu indi basit ba pare indi awal awwalu aaxiru baax baatin yëpp tegaloo du mën a ne loolu mënu nekk ci way bi ci façon versification bi awwal mooy ki njëkk nga xamante ne amul dara lu ñëw avant bu fekkente ne nag sama borom subhaanahu wa ta'aala daf fee njëkk mooy wane ne amul ku fi indi du dëgg kon moom moo indi parce que ku fi jiitu moo moo fi indi boppam maanaam duñ ah, ne maanaam baat boobu jubul moo fi indi boppam du expression bu jub dañ naan ak nekkam dafa war maanaam ak existence am dafa war de tell sorte que mënuñu imaginer benn moment bu mu ñàkk exister lu dëgg ah, ci kaw loolu kon dañuy xam ne amul jëm corps physique parce que physique soo ko amee dangay ngay composé wu lañ xam du dëgg danga ay composition ay molécule atome de composé <laughs> su fekkente ne lépp lu am composition nag dafa am loo xam ne il faut ñu comprendre ko lépp loo gis mu am composition lak dafa maanaam jiituwul dafa maanaam am na période bu mu amul lu am composition lu ne parce que dafa am ay mbir yu dajaloo looloo tax mu mën a ne maanaam dafa am ay co <laughs> yu composé wu buñ dajaloo rek mu mën a ne kon moom ak existence am dafa am commencement yàlla nag du loolu mooy kon ki fi jiitu ni ki noonu mooy al axiru mooy ki mujj le fait mu jiitu fi moom mooy wane ne ak amam dafa nekk loo xam ne waajib la dafa war maanaam munul xel munul yanu mu mu ñàkk am ci comme xel munul yanu mu ñàkk am mooy kon du am fin parce que ku am fin ku ne dafa am lan dafa am début parce que boo amee fin mooy kon ah d'accord kon possible na nga mu wala nga bañ a exister benn moment ci moment yi loolu la donc ce qui fait que ni yow kon sa existence ne nekkul loo xamante ne dafa war comme sa existence nekkul loo xam ne dafa war nag dafa contingent rek maanaam si possible la rek kon ce qui veut dire que ni am na ku la amal te loolu amul looloo tax même raisonnement yi wane ni sans borom subhanahu wa amul fu mu tàmbalee mooy même raisonnement yi wane ne du am fu mu yam ba pare tasalsul li ñu naan tasalsul <laughs> xam nga maanaam eh, dafa am loo xam ne il faut ñu xam ko mooy ak tasalsul ak. Eh, munul am ak bi ci des mooy da ah, dawrat la tudd su ma juumul tasalsul tasalsul mooy la tasalsul mooy moo wëlbati chaîne bi de telle sorte bu ma nee nangam lu ko waral nga ne ma nangam ma ne la après avant moom lan moo amoon nga ne nangam ma ne avant moom nag nga ne nangam ba pare affaire bi amul fu mu yem <laughs> affaire bi ñàkk am fu mu yem loolu possiblu loolu possible li mu ñàkk possible nag cim xel maanaam parce que dans le dans dans le passé moom possible mu ñàkk am fu mu yem loolu possible dans le passé démonstration bi mooy dañ koy démontrer ci euh, souvent euh, ci tuufaan bi maanaam. xew-xew benn événement boo xam ne ñëpp ko xam mooy déluge bi amoon jamono yent yàlla noox alayhi salaam bu ñu jëlee déluge bi entre période boobu ak léegi période boobu ak léegi lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg xam nañ ni am na fu mu tàmbalee am na fu mu yem on est d'accord léegi ñu xool léegi période boobu dañ koy tuddee maanaam période avant déluge bi. ba déluge bi dañ koy tuddee A période A période déluge bi ba tey ji dañ koy tuddee lan période B léegi possibilités yi am lenn rek la mooy ne A ak B tolloo wala A ëpp B wala B ëpp A ñetti possibilités yi ñoo am du dégg amma A ak B wala tamit A ak B tolloog A wala ñu tolloog B maanaam possibilité yi ñu am léegi nañ seet période A su fekkente ne dañ ni boo ko boolee ak B yëpp ni A rek lay toll loolu mënul ne parce que xam nañ ne am amul du dëgg nga ni période B période B sikki nekkul ci ne mutanaahi la mooy dafa am fu mu yem du dëgg période B am na fu mu yom walla am na fu mu yom am na limite léegi nga ni nañu wëlbatiku période a <coughs> boo bëggee wax ne amul fu mu yem c'est-à-dire que boobu rek sax moo ñu intéressé pour pour mu gaaw période a soo bëggee ne amul fu mu yem xam nga loolu moom mooy ne wane ni adduna bi kon amul commencement maanaam mooy période a amul fu mu yem boo ko waxee léegi buñ nee la waa a plus b nag nan la lay jox nga ni amul fu mu yem nga ni ñoo tolloo kon a plus b ak a ñoo tolloo sikk nekkul ci lu mu bon bon prise plus b b bi ëppale na ko mm-hmm. ëppale na ko période boobu kon ce qui veut dire que ni kon boobu am na fu mu yem parce que bu amul woon fu mu yem bu amoo bu amoon ah lan bu amul woon fu mu yem a ak bu ñu tolloo te sikk nekkul ci képp ku am xel dana nangu ne b moom lu mu bon bon ëppale maanaam a plus b ëppale na ko lan ok loolu moom ñëpp d'accord nañ loolu moom moo tax même infini Euh, li ñuy wax ci infini en mathématique en réalité ci ci xel la ne maanaam ci dira bu ñuy nattale mais existé wul existé wul lu réellement même même ci xelu nit dëgg dëgg dëgg existé wul tey bu ma nee la un xam nga nombre yi nombre nombre bu infini en réalité existé wul parce que nombre boo mën a imaginer mën ngaa imaginer beneen nombre bu ci tegu kon mooy wane ni en fait li ñuy wax infini existé wul te nombre lan moo tax mu am. nombre en réalité lépp ay 1 comme li Abu Yazid al-Bistami wax radiyallahu anhu dañ ne ko compter mu ne 1 nga ne ko teg ci beneen mu ne 1 mu ne ak lan mu ne 1 ngeen ñu ne ko non mu ne ma parce que man 1 rek laa xam maanaam benn parce que li tax ñu soxla naan ñaar ñett ñeent loolu mooy pour tënku ko ci mu xel parce que munoo nekk fii tout le temps naan benn ak benn ak benn ak benn ak benn ak benn après du ñu xam ñaata la looloo tax xel yi. la di créer nombre lu ñu naan nombre mais loolu ci imagination la ne mais nombre en tant que tel ci jëmm fii amul en réalité nombre rek en tant que tel rek nii physiquement amul du dëgg ah li ñu mën a wax maanaam saa yoo tuddee am nombre day am ci loo koy pointé maanaam foog nga ni benn nangam mais mënoo wax rek benn kese noonu lu dul xanaa ci mathématique <coughs> te loolu buñ il faut ñu appliquer ko ci yeneen xeeti xam-xam yi pour mu mën a am sens loolu su fekkente ne xam nañ ko nag ci la ñuy xamee <laughs> kon affaire yi foog moom am fu mu yem <laughs> du dëgg loolu mooy tasalsul ci li weesu ni ki noonu beneen affaire bi tam amul mooy tey par exemple mane ne yow euh, ma ne Moodu nga ne waaw nga ne moo ñu ne ñu ne jur Demba nga ne waaw ñu ne waaye Demba jur Moodu loolu tam mënul ne c'est-à-dire que. Euh, il faut que mu am affaire bi maanaam dara munul jur dara moo xam directement wala indirectement ba pare loolu wëlbati ko jur ko loolu tam mënta ne ci kaw loolu ci la ñuy xamee ni kon en réalité affaire yi am na fu affaire yi njëkk ame parce que su loolu mënul woon su su su loolu mënoon ne ci lay affaire yi di di ñàkk soxla origine mais comme que xam nañ ni loolu mënta ne ci la ñuy xamee ni kon affaire yi dafay soxla origine lépp dafa soxla origine ci kaw loolu ci la ñuy xamee ni kon borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam il faut ñu d'accord ci ne moom njëkk moom moom ak amam amul fu mu tàmbalee te amul fu mu yem am maa li ñuy wax tasalsul ci lii ñëw maanaam mooy li ñu doon wax sànq tasalsul boobu nangam ah bu après nangam mooy loolu mën naa am ci futur loolu mën na am ci futur parce que mën nañ imaginer sans borom subhanahu wa créer ci biir aljana par exemple mbir moo xamante ne xéewal goo xam ne saa yu xéewal googu amee mu créer beneen xéewal après bu ginnaaw xéewal googu beneen ñëw maanaam nga imaginer beneen ñëw loolu am xel dàq ko moo tax aljana nit ñi mën caa nekk éternellement mais quant à pré-éternité loolu moom moo mënta ne loolu moom moo mënta kon sama borom subhanahu wa ta'ala mooy awwalul axiru mu ne mooy nañ jël zahir ak baatin après ñu jël karim ak ratib mooy zahir mooy ki nga xam ne moom moo feeñ zahir dafa am ay firi bu njëkk bi moom mooy le fait ko mu feeñ le fet que yàlla feeñ nag mooy ne ñépp ko xam xel yi ñépp ko xam moo tax fuñ ne yàlla kenn ku ci nekk am na lu sa xel di wax loolu la sa xel wax même ñi gëmul yàlla ñi gën a bañ yàlla nga xam ne maanaam bañ dans le sens ña weddi ko athée yi ak matérialiste yi ñoom liñ ciy gën a bañ li ñuy bañ bañ bañ bañ bañ bañ existence yu yàlla bu ñu nee yàlla am na lu seen xel di dem ndax yàlla ak existence am dafa feeñ wujuduhu lahu dalilun qati' xaajata kullu muhdathin li saani' existence yàlla dafa feeñ te dafa leer te am na benn preuve boo xamante ne moo gën a leer mboolem preuve yi te mooy lan mooy lu sosu lu ne dafa soxla ku ko créer lépp lu am te mu leer na ni lii lii am amul pré-éternité dafa am ku daf effectivement am na commencement mooy am na kon ko soxla na ku ko tey ñun ñii bu kenn ku bu ñu duggee ci salle bi ñun ñëpp dañuy doogu ci benn affaire mooy mën nañoo waat benn affaire te te duñ ci am lenn luñ ciy ragal mooy salle bi am na ku ko tabax wala ñu ko tabax loolu mën nañ ko waat te duñ ci am benn dara dara ñu ciy ragal lu tax la moo tax parce que dafa nekk lu évidence maanaam ne parce que au moment où moom leer na nañu ni mu mel nii comme day changer le fait que ñu koy gis muy changer di évoluer tout xam nañ ne moom nekku fi woon avant. lépp luy évoluer rek dangay xam ne dafa am début lépp luy évoluer moo parce que day am fin moo tax le fait évoluer moo lay wax ne day am fin te lépp luy am fin dafa amoon début looloo ko waral comme nag am na début mooy wane ne am na ko ko fi def parce que mënul c'est impossible dara def boppam loolu dafa impossible parce que le que mu def boppam mooy wane ne moom maanaam parce que ku amul munul munul munul munul amal boppam noonu il faut que mu am ku ko ku ko amal du dëgg voilà donc loolu mooy mooy moom moom mooy wane ne kon maanaam borom subhaanahu wa ta'aala dafa feeñ beneen mbir mi mooy loo gis rek gis ci kéemaanu yàlla lépp lu nekk dafa am kéemaanu yàlla yu ci feeñ de telle sorte que kon yàlla dafa feeñ moo tax yàlla ñépp ko xam ànd ak ni ñépp ko réere moo tax mooy baatin tamit yàlla ñépp ko xam. ànd ak ni ñépp ko réere moo tax mooy baatin tamit mooy ci nëbbu parce que même turam yi dafa am turam yoo xamante ne daf ñu koo jàngal ñu xam ko à travers yenent yi alayhi salatu wassalam mais mu am tur yoo xam ne daf koo dencal boppam comme li hadith bi wax yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko allahumma inni as'aluka bi kulli shay'in huwa bi kulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bi fii ilmil ghaybi indaka an taj'ala al-qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nuura sadri wa jalaa'a huzni yàlla maa ngi lay ñaan yow borom tur yu màgg yeeg melo yëkkatiku yi borom tur yu rafet yeeg melo yëkkatiku yi ci sa bépp tur boo xam ne am nga ko maa ngi la ciy ñaan ci barki tur boobu tur boo xamante ne yow yaa ko tuddee sa bopp nga wàcce ko ci sa alquran bi wala nga xamal ko kenn ci sa mbindeef yi wala bokk nga dencal ko sa bopp. maa ngi lay ñaan ci barke tur yooyu yépp nga def alquran mu nekk liy naatal sama xol ba pare mu nekk leeru sama dënn ba pare mu nekk li nga xam ne moom mooy yëkkati laxasal sama njàqare ak sama tiis yàlla ñu yàlla defal loolu mais li nga xam ne moom lañ soxla mooy ko dañu xam ne turu yàlla yi am na yoo xam ne yàlla sama borom subhanahu wa ta'ala da ko dencal boppam xamalu ko nit ñi xamalu ko mbindeef yi xattaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam te loolu xam nga li ko waral du ne yàlla daf ko buggul mais c'est parce que mbindeef yi ñoo maanaam ñoo melul noo xamante ne soxla nañ ko walla man nañ ko xam léegi nag ci biir loolu kon yàlla mooy baatin mooy ki nëbbatu sama borom subhaanahu wa mooy zahir ndax moo noot ñëpp mooy ab zahir maanaam mooy ki leen noot ki xam ne moo am pouvoir ci seen kaw sama borom subhaanahu taala moom mooy az-zahir ndax moo féete kaw lépp waaye mooy baatin ndax mooy ki suuf féete suuf lépp comme li yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax allahumma anta al awwal fa laysa qablaka shay wa anta al fa laysa ba'daka shay wa anta az-zahir fa laysa fawqaka shay wa anta al-baatinu fa laysa duunaka shay iqdi anni dayna wa aghnini min al-faqr yenn saa saam loolu la wax ci xadis bu ne sax imam muslim mu ne yàlla yow boroom tur yu mag boroom tur yu rafet yeeg melo yu yëkkati koy yow day yaay ku njëkk ki amul kenn ku la féete kaw yaay ak awal amul amul ku jiitu amul dara lu la jiitu yow yaay ki mujj amul dara lu nekk sa ginnaaw yow yaay ki zahir mu tuddee ko mooy amul dara lu la féete kaw yow yaay baatin yaay ki nëbb moo tax amul dara lu la féete suuf yàlla nga fayal ma samay bor te nga musal ma ci ñàkk maanaam te nga woomal ma dara ba tax dootuma ñàkkati ñaan boobu dafa am lu muy wane comme li imam al-Bayhaqi wax rahimahullah ci al asma wa sifaat mu ne ah hadith bi day tegtale ci waa dëgg maam ñu yor dëgg mooy waa ahlu sunna wal ne maanaam buñ jénnee nii yàlla parce que bu ne ko yow yaay jiitu amul lu la jiitu yow yaay ci mujj amul sa ginnaaw dara mooy yàlla maanaam amul temps yàlla amul temps amul temps moom moo créé temps nan la temps di wëlbatikoo di am pouvoir ci kaw ñu ñëpp temps dafa am pouvoir suñu kaw duñu xaar bu dëgg ba pare dañuy obligé di programme mbir mi ci biir temps yàlla moom moo créé temps nan la temps di amee effet ci moom kon loolu da koy wone mu ne waaye day wane ne parce yàlla bi yeneen bi sallallahu alayhi ne yàlla yow yaay ki féete kaw ñépp maanaam yow yaay ki zahir mun na tax amul dara lu la féete kaw waaye yaay baatir amul dara lu la féete suuf loolu mooy lan koo xamante ne amul lu ko féete kaw amul lu ko féete suuf mooy amul espace parce que ku am espace espace ku ci ne fokk nga am soit lu la féete kaw wala lu la féete suuf lu dëgg moo tax yàlla amul espace amu ko nekkul ci biir espace bi nekkul ci biti espace bi amul loolu yàlla nekkul ci loolu nekkul ci kaw nekkul ci suuf du gauche du droite du ci kanam du ci ginnaaw sauf ka nag comme niñ ko waxe woon ci biir ni muy feeñoo jaamam yi subhaanahu wa dafa am fu muy féete comme tey booy julli nga gis ne maanaam naan damaa jàkkaarloog sama borom dégg nga damaa jàkkaarloog sama borom nit ki buñ koy suul ñu ne ñu ngi koy jox boromam dugal bu ci suuf <laughs> buy sujjóot mu gën a jege boroomam yonent bi sallallahu alayhi wasallam di rañaan dem ca kaw et cetera ah yonent sa sallallahu alayhi wasallam ne bul tufli ci sa kanam booy julli ndax yàllaa nekk sa kanam maanaam loolu ay nu muy feeñoo la comme ñu ko waxee woon ci bi ñuy tàmbali yëpp mais du jëmm ci loolu yi yooyu sax day tegtale ne yàlla amul place parce que ku am place yooyu yëpp day day ay nekk ay contradiction dégg nga léegi mu ne karimu mooy ki tedd mooy ki nga xamante ne dafa baax dafa bari lu muy maye ak lu muy joxe yenent bi sallallahu alayhi dafa am benn kaw kaw bu ñëw ne waaw yenent bi sallallahu alayhi mu ne waaw waaw euh, yow mal xiyam moom kan mooy mooy àtte jaam yi mu ne xanaa yàlla suñu borom suñu borom mooy àtte jaam yi mu ne wax rek waa ji daal di jóg ci loxo yi kontaan bi daal di toogaat gaa yi ne mais lan la euh, kii lu tax mu kontaan ni yéen saa ne ko waaw lu xew mu ne non parce que dama xam ne yàlla dafa baax quoi bu fekkee ne dafa dafa dafa moom moom ci boppam moo ñuy àtte kon kon sama affaire suñu affaire baax na. parce que daf parce que moom parce que ku baax Karim wala Karim ku baax moom boo defee lu baax danay jox lu bari boo defee lu bon mu baal la mën na sax sax jóge foofu joxaat la encore ndax dafa baax <laughs> yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne waaw après mu ne effectivement ni mu xalaatee ni loolu moo jaadu maanaam rafet lañ jot ci borom subhanahu wa ta'ala gis nga sa borom yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ci xadis bu Abu Hurayra radiyallahu anhu nekk ñaar saxaaf yi mu ne yeneen mu ne borom bi subhaanahu wa ta'aala nee na in ana inda husna ana inda dhanni abdi bi in kaana fa xayran wa in kaana fa sharran man maa ngi faf sama jaam la mu njort fi man su baaxee lu baax lay am su dee lu bon la tam lu bon la ku jàpp ne yàlla sama borom subhaanahu wa dugal biir aljana te du la regle du la àtte day ñëw rek dugg moom tamit loolu la même boo nekkee bàkkaarkat bi gën a mag noonu la loolu la lay considérer noonu lay doxal ak yow parce que loolu nga njort ci yow moom boo njortee ci ne yow moom fokk dala la duma même bu baax rek ngay def tamit loolu nga njort ci moom parce que mais loolu day daal di nekk ci mujjantal moo tax yenn saa salaam ne mujjantal gi sa dund sa xel ba rafet njort ci sa borom parce que ni nga njort boo njortee ni yàlla da lay dugal aljana yi gën a kawe fi gën a mag ngay ne yàlla du koy joxe moom rek koy maye mu yóbbu la fa soo jàppee ni de yow moom moo xam naa ni du ma am loolu ndax nangam ah nga yaakaar ci yow ah, ci man moom ma defal la loolu rek da ngaa jàpp ne du ma la yóbbu fu kawe ma bàyyi def fu ma hmm? la. voilà. loolu moo tax ñu ne looloo tax ah ñuy wax ne nit il mu nekk ci diggante lu ñuy wax alxawf ak arraja maanaam ragal ak yaakaar mais mooy jaraaxay raja wal xawfi tir naxwa maliki naxwa ci ñaari yaa moom ragal la ak yaakaar dee ko naawee di dem ci borom subhanahu wa ta'ala munoon naawee benn laaf kes picc bu naawee benn laaf day daan dadul dem sax en fait dadul décoller nit buy dox il faut mu utiliser ñaari tànk yi sinon du dem et cetera maanaam da ngay ànd ak ragal ak yaakaar mais ànd ak njort gi moo tax ñu wax fii nag njortu gi la parce que lu fekk nit di def lu bon loolu mooy wane ne amul njortu gu baax ci boromam parce que foo fekk bàkkaarkat souvent du am njortu bu baax ci boromam. moo tax moom wa zalikum allazi zanna wa zalikum zannukum allazi zanantum bi rabbikum artaakum moo tax yeen sa borom subhanahu wa ta'ala ne yéeféer yi seen njort gu ñaaw gi ngeen amoon seen borom moo leen moo leen toroxal instant bi mooy nit ki su fekkente ne njort na ne boromam yaakaar na parce que yaakaar ak xemmem du benn yaakaar ak xemmem du benn de ah, inna rajaa la fi waadin kaza tamam de deel tegtaloo dara door a yaakaar dajug alal ya comme li sëñ Babacar wax radiyallahu yaakaar ak njort duñu benn am na aaya bu ko doon wax nan bi euh, naan ulaa'ika yarjuuna rahmatallah nan la ko waxatee hmm. mu wax ne moom ne ñooñu daal ñoo yaakaar yërmandeeg yàlla maanaam parce que dañuy julli dañuy xeex ci yoonu yàlla et cetera dañuy def ay effort yu bari mu ne ñoo ñoo yaakaar yërmandeeg yàlla man maanaam yërmandeeg yàlla bu dee da nga koo yaakaar dafay ànd ak ay actes yu wane di yaakaar nga ko parce que gëm nga ni yàlla da lay fay loolu mooy yaakaar si sinon li ci des xuruur la munoo def allié seytaane ba pare wëlbatiku ne yow yàlla nga yaakaar te sa allié mooy seytaane maanaam parce que tamit moo tax xol boobu loolu il faut mu dëggu ci nit ah gisoo xanaa xemmem nag mooy maanaam tey boo ko doon comparer moo la mu ne inna raja la fi doatin kasa tamam tama ak xemmem ak yaakaar lu tax lu ñu wutale ah, en fait raja u mooy espoir xemmem mooy yaakaar espoir xemmem nag mooy envie entre envie ak espoir xam ngeen ne am nañ force bu mag euh, yaakaar mooy ma ne man mii day euh, weer wi yépp maa ngi xëy ca entreprise ba te signé loon nañ ma ab contrat ah weer waa ngi waaja dee nag yaakaar naa ñu signé ma chèque ah oui dañ may signé chèque du dëgg loolu moo tudd yaakaar parce que damaa nekkoon ci lu tax ma am droit yaakaar du dëgg mu am lu ñuy tuddee tamaawon xemmem mooy envie mooy weeru yépp xëyuma fenn defuma dara ñu toog bañ ne tey day le vingt-huit la gën a weeru ñu mu dee la moom de fin du mois bii bu ma amoon chèque dana baax ci man loolu moo tudd xemmem mën nga am chèque mais c'est improbable ah <laughs> amaan na nag gisuñu la chèque mais c'est improbable <laughs> lii moo différencier entre xemmem ak yaakaar moo tax suñ Babacar radiyallahu anhu teg ci wolof bi ne teg toloo dara il faut nga sukkandiku ci dara tegtaloo dara doora yaakaar dajug alal ya ah <laughs> c'est ça mais daal nit ki yàlla loi yi mu fi def bu fekkente ne loi yooyu utiliser woo leen munoo am yaakaar yaakaar bu boobaa ñàkk teggin la ak borom bi subhaanahu wa yaa raqibu yow mi nga xamante ne yow yaay lu jaam ñi mooy yow mi nga xam ne da ngaa vigilant par rapport ak ñoom mooy ah, yaa awwalul axirul karimu zahiru yaa raqibu yow yaay fuglu jaam yaay vigilant par rapport ak ñoom inna allaha kaana bikum ah kaana aleykum raqiba xam leen ni yàlla musul dente dañ nekk ñu leen di fuglu dafa vigilant par rapport ak yéen xam na ci li ngeen nekk yëpp nit ki tamit dafa war a yëg loolu mais sama borom subhanahu wa mi ngi koy fublu mi ngi vigilant par rapport ak moom amul dara lu ko rëcc ci ay waxam ak ay doxalanam ak ay xaalam yàlla nañu yàlla sàmm yaa xasibu yow mi nga xamante ne maanaam baatinu yaa xasibu yow mi nga xam ne yow yaay ceytu jaam parce que xasib day tekki ceytu ceytu mooy auditer régler comptabilité bi xool mbiru jaam yépp sans borom sans dana leen régler ba pare inna allaha sari'ul xisaab yàlla dafa gaaw ci règle boobu ci ceytu gi tax da yowmal xiyaamati bu gaa yi xëyee ni day mu commencé ceytu dégg nga daanaka balaa jant bi eh, eh, eh, kii mu mu pare maanaam moom ceytu gi dafa gaaw règle bi moom dafa gaaw kenn ku ci nekk di nga taxaw sa kanamu borom subhaanahu wa doo am sa digganteeg borom interprète amul kaay waxal ma parce que man làkk bi xaw ma ko amul euh, euh, euh, ma avocat wut parce que moom moo gën a xam ni muy doxale nit ñi kii déedéet amul yow yaay taxaw ci kanam borom bi subhaanahu wa taala yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne ñu baax ni sax dinañu taxaw ci borom bi subhaanahu wa taala ci kanamam taxawaay boobu dana leen ragloo dana leen ragalloo ba nga xamante ne seen ñaq yi waral loolu buñ ko wëggee woon soixante-dix gilléem ñu màndi moo tax nit dina taxaw ci kanamu boromam ba foog ne yàlla moom rek la bind maanaam day fàtte ne keneen mbindeef existé na pour moom moom ak moom yàlla moom rek la bind yàlla ñu yàlla woyofal àtte ko kon moom mooy alxasib mais mooy xasib tam ndax moo doylu nit ñi moo tax ñu xasbunallah yàlla doy nañu sëkk moom mooy ki doy ñëpp subhanahu mel ni julli jot na kon ñu julli hmm? waaw waaw li ci des ñaari biir moo des ñu yegg ci bisri hadal asani ala kulli haal